alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wala aqulu lakum indi xazaa'inu allahi wala a'lamu alghayba wala aqulu inni malak wala aqulu lilladina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahum allahu xayra allahu aalamu bima fi anfusihim inni idan la min alzalimin sayyidina wa mawlaana nuuhun ibn nuuhun alayhi salaatu wassalaam ne leen nag wala aqulu lakum danag yëg leen ne yéen mooy assemblée bi yéen way ndombay tànkaay dëkk bi bu leen yaakaar ne moos wala aqulu lakum man nekkuma fi di leen wax de naan leen indi xazaa'inullah duma leen fi gëmloo këne trésor màndaxee borom bi tabaaraka wa taala yi nga xam ne mooy ndëxëñteefam yi duma leen fi gëmloo mukk te duma leen wax ne fi man la ne mooy ne loolu la de mooy lii mu def nag lu ama am solo la mooy nit ki xamal li nga xamante ne mooy taalibe yi surtout sëriñ beek nitu yàlla bi xamal taalibe yi que buñ yaakaar ne sëriñ bi fii mu ne moo yor kun faya kun moom daal mel ni mooy fi yàlla bu toog daal nga xam ne bu nee na taw bu taw bu nee du taw mu taw bu nee na neex mu neex bu nee na naqari mu naqari mbir mi demewul noonu de mukk day ñaan boroomam tabaaraka wa taala boroomam xool li mu ñaan li ko ci neex mu defal ko te ñépp xam nañ ne képp ku ñuy wax lool am nay jamono mu ñaan yoo xam ne borom bi may ko te waxoon nañ la li ci gën a mag mooy yonent ma alayhi salaatu salaam ci boppam nee na man ñaan naa sama borom ay mbir mu may ma yenn yi yenn yi ne ma mayu ma kon nag bu dee yonent bi saa saam lañuy moom moom ci boppam moo wax lool lan ngay xaar ci keneen kon ku dul moom wal iyaadu billah moo tax Seydina Nuux lii mu wax lu ama am solo la mooy ba nit xam ne yow mii borom bi boole leen boole ñoom ñuy war a gindeeku jaar ci yaw mu jaare ko ci yow yow du yow yaay objectif bi du yow yaay ndaj dëpp gi waaye kii ndaj dëpp gi te kenn du fa dëpp mooy borom bi wa anna ilaa rabbikal muntaha mooy ki nga xamante ne nii wa anna te dëgg-dëgg ilaa rabbika fa sa borom al muntaha mooy daytal ba. te moom amul terminus taru jeex kon nag mbir mu ne leen wala aqulu lakum ta duma leen wax mukk ko ne nekk na fi man nuux alayhi salaam xazaa'inullah trésor magasin ndëxanteefu yàlla yi duma leen ne maa ko yor mukk wala a'lamul ghaib te man xaw ma kumpa mooy xaw ma kumpa lu dul li ma borom bi xamal waaye kantaa lu joyal comme ni ko yàlla xame amul mbindeef bu am loolu amul loolu amul wala aqulu taman nag duma leen wax mukk man Seydina Nuh alhamdulillah alayhi salaam inni kene man malakun am malaaka laa loolu yi duma leen ko woowe de duma leen ne man mii am malaaka laa man mii ngeen di gis wala aqulu ta duma wax lilladina tazdari ayunukum ñi nga xam ne ñoom la seen bët yi di di di di di doy dal daal xeeb leen muy ñi ma topp ñi ma topp lan yutiyahumullahu xayra bu leen yaakaar ni seen namm-namm bëgg ma dàq leen wala yu mel noonu du tee man du tax ma ne leen ñoom yàlla du leen jox benn yiw que gëm nañ ma waaye ma naan leen parce que ñoom ay amuñu bon seen seen seen xaalis seen poche diisul wala seen amuñ benn ndomb tànk yéen ngeen tuutil leen jàpp ne duñu dara ci bas classe bi ñu gën suufe ci société bi lañ bokk ci askan wi léegi daal man loolu tax ma ne leen que ne borom bi du leen defal benn yiw te du leen jox benn yiw loolu du ma ko wax allahu borom bi tabaraka wa taala alam mooy ki xam dëgg-dëgg bi maa fi anfusihim li nekk ñoom ci seen biir loolu borom bee ko xam hëy bu doon ne man defoon naa lool dàq leen waay it ñëw naan leen yàlla du leen jox dara parce que amu ngeen ci daraja yi tey bu boobaa inni bu boobaa dëgg-dëgg idan bu boobaa inni man idan bu boobaa la mina zalimin dinan konoon te kon dinaa bokk ci way tooñkat yi xaalu gaay nag ba Seydina Nuux waxee lii nag xaalu way ndombay tànk yow assemblée ma ne ko nag yaa Nuux yee yow Nuux ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay kii nag apostrophe nag é yow la ñuy waxal yaa nuux é e, yow nuux mi xat dëgg-dëgg alayhi salaam xat jaadal tanaa a nag daal di ngay dàggeeg ñun nag discuter nga ak ñun nag ci loo xamante ne neexuñu quoi fa ak ji daala naa bi nga ko defee nag bari nga sa discussion yi nga def ak ñun bari na quoi on en a assez maintenant avec toi léegi nag affaire bi lenn la quoi ñun gëmuñu li ngay wax wax ñu ne waaye xaw a nooyal xaw kii mais yow nga jàpp ci li nga jàpp rek quoi léegi bi maa temps du naa ma ne andil eh, ñu nga xamante ne moom nga ñuy tëkkoo di ñu ko dikk mais na mbugal mi ñëw in kunta mina saadiqiina ndem nekk nga ci ñi nga xam ne bokk nga ci ñuy wax dëgg de qaala Seydina Nuh alayhi salaam ne leen nag innamaa ya'tiikum bihi Allahu insha waxoon na leen ne man yoruma yi te duma leen wax mukk ko ne ndëxanteefu yàlla yi trésor yàlla yi ci man la ne waaye it loolu la leen di waxaat rek innamaa yatiikum la borom bi de moo leen koy dikke inshaa ah, saa bu ko soobee bu du man bu soobee keneen non non mooy bu soobee moom borom bi ci nam namam keese la tegu ci que muy def muy teg nit mbugal wala mu koy bañ a indi wala mu koy yéexe mu ne kon mbugal moom ngeen may laaj nan ma naa ko indi ndem nekk naa ci ñu dëggu yëg leen ne borom bi de moo leen koy indil moo leen koy indil inshaa saa bu ko soobee wa maa antum tabu boobaa cëy bu mbugal mi ne ñëwee bi mu'jizina ak léegi nekku ngeen ñoo xam ne ñuy rëcc ngeen ñuy lottal seen boroom de wala yanfa'ukum tëju bu keroogee te du leen jariñ nag nushi gis nga sama laayi giir bi ma leen di def di leen woo ci diine bu dee ne da ngeen a weddi ba mbugal mi di ñëw ah loolu de du leen jariñ sama laayi biir yi de in aradtu an ansaha lakum bu dee man dama namb daal di nekk koo xam ne dama leen di laayi biir di leen woo ci diine di leen woo ci sama woote gi nii ngir ngeen dugg ci bu dee man lool laa namm bu fekk fekkee ne du leen jariñ lool du leen jariñ bu nee ne in kaana bu nee ne daa fekk ne borom bi tabaraka wa taala yuridu an yughwiyakum daf leen a bëgg seetaan bàyyi leen ba ngeen beew sànku bu borom bi nam nee lool man samay effort bopp man nuux mais dara laa ci manoon loolu la mooy borom bi liy tax nit ñi daal di dugg ci l'islam gëm message bi nekkul ci loxoy benn yonent nekkul ci loxoy am malaaka nekkul ci loxo loxoy keneen ci loxo yàlla kese la ne moo tax Seydina Nuh alayhi salaam ne man mu ma nammee sax daal di leen laaj biir woo leen ba ngeen gëm fekk borom bi moom nammul loolu lim naan moom mooy seetaan leen ngeen daal di beew sànku waaye loolu sama sama nekk di leen woo ak di leen laaj biir de du leen jariñ dara. hu moom borom boobu de rabbukum mooy seen borom wa ilayhi ta ci moom donc turja'una ngeen di dellu am yaquluna wala woo bool wala boog ñii dañuy wax naan iftaraahu moom de dangaa nekk koo xamante ni daal dafa sos waxam yii muy wax yii nii muy wax moom moo ko sos qul wax leen yow rasulullah bu dee yéeferu màkke yi wax leen ne leen bu dee da ngeen a jàpp ne alquran jii ma leen di nettali ci nettali seydina nuux bi man maa ko sos qul in iftaraytahu in iftaraytahu bu dee man maa ko sos alayya na ngeen yëg ne man ci kaw Seydina Muhammad man sama min mi alayhi salaatu wassalaam ci sama kaw lay nekk ijraami la nga xam ne mooy tukkee ca li nga xam ne moom laa sosal borom bi tadu loolu mooy loolu mbugal ma cay war a tukkee bu doon ne loolu am na war maa dal sama sama sama sama la ngeen do bu boobaa la war a nekk bàkkaar ci man loolu conséquence mbugal ma sama takaw lay dal wa man nag bari'un ku deñ laa mimma tujrimuna mooy loolu amul waaye man nag deñ naa ci li nga xam ne moom ngeen di kaccoore di way ay jomb jaamu seen borom bañ koo jaamu de ak li ngeen koy naral waaye it bu dee ci Seydina Nuux mu ne am na tara mu ne ko waaw wala boog ñii dañ naan lii nii nga leen di woo yow yaa ko sos wax leen ne bu dee maa ko sos waa mooy bakkaaru sosal boroom bi lu dul noonu sama kaw lay deñ man nag deñ naa ci li nga xam ne moom ngeen di jomb jaamu seen boroom di ko kàccoore di ko weddi di weddi li nga xam ne kàccoor gi ngeen nekk ba tax ngeen di weddi seen borom lool de dañ naa ci wa uhiya ñu daal di wax yu salaam borom bi dee ko annahu ne ko nag dëgg-dëgg xamal ne lañ yu'mina dootu gëm mukku min qawmika si sa ñoñ ñii ma la yónni boo ba léegi illaa lu dul man qad aman lu dul ñi jot gëm gis nga ñi jot a gëm bo ñooñu kenn dootul gëm fala ta'is kon nag bul nekk yow koo xamante ni kuy njàq nga kuy désespéré wala kuy jaq bi ma kaanu bul am benn njàqare bi ma kaanu yafanuun ci li nga xam ne moom la ñuy jëf ci bokkaale de toute façon ñoom boroom bi kaste na leen ni ñii moom jeex na mooy amul keneen kuy gëm ci ñoom jeex na de toute façon nii rek lañ mën a def léegi nag mbugal maa ci def léegi nag suñu borom nag ne ko bi mu naaw bi mu ko xamalee lii ne ko kenn doodul gëm ci ñoom ci la Seydina Nuux ñaanam yooyu la mu waxoon ci Nuux ne rabbi ahada kon borom bi bul bàyyi ci kaw suuf ci yéeféer yi bu fi bàyyi kenn jeexalal ñépp comme que kenn dootul gëm ne lu ñu fiy def day ndax innahum in bu buñ fi desee ñoom lan lañee yudillu ibadaka dañuy sànk ñu jot a gëm wuu mën nañ leen a sànk ndax wóorul la walaa yalidu te du ñu jur illaa kaafir illaa faajiran kafaara lu dul ay kaccoor yoo xam ne ay ay yéeféer la ñuy doon kon nag boom leen ñoom ñépp daal di leen alak suñu borom nag looloo taxoon mu ñaan googale mu ne kon suñu borom ba léegi ci lim ko déy na ko wasna'il fulka ne ko nag daal di lëgëyal al fulka li nga xamante ne mooy gaal gi yi bi en yu ni naa nekk nag ci suñu surveillance mooy ñoo lay saytu wa wax ñi naa ak suñu ñoo lay dee ni mu koy defee walaa wala tuxaatib nii boo paree nag ba ndox mi ma mbugal mi ma war a ñëw agsi bul nekk di discuter ak man di wax man borom bi di ma woo di wax ci sujet wu fi ladina ci ñi nga xamante ni zalamu ñoo tooñoon seen bopp weddi woon seen boroom daal di woon nekk ñoo xam ne ay bokkaalekat la bu ma leen di mbugal innahum ndax digg gis nga ñoom ñépp ñoo ñoo ñépp tooñoon seen bopp noon bokkaale seen borom mugraqu